أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون naasu kalfaraashil mabsuus wa takuunul jibaalu kal'ihnil manfuush فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هامية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم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 wal jaami' as-sahih wa amiirul mu'miniin abu abdillah muhammad ibn isma'il al-Bukhari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari ci sunu jotaay bi weesu ginnaaw bi gis nañu ñaareelu xadis bi nekkoon ci buntu baabu duhni lil jumu'a ak ñett te moom mooy xadis sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne uh, imam Tawus ibn Kaysan rahimahullahu ta'ala al moom moo ko laaj ne ko yow maanaam ne tudd nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne irtasilu yawmal jumu'ati waghsilu ru'usakum wa in lam takunu junuba naka noonu gisoon nañ tamit mu tudd bi li nga xamante ne e, moom mooy ayamassu tiiban aw duhna wa in kaana 'inda ne ndax tudd nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne na sangu ajjuma sànq te ngeen raxas seen bopp ci beneen riwaaya moom mooy ne dafa rax ne na ngeen ko diw na ngeen diw seen bopp yi naka noonu mu ne tamit euh, te ngeen laal parfum maanaam maanaam muy gëtt gi mu lu wax ne sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ne ko ndax loolu yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko wax mu ne ko cangaay gi moom loolu xam naa ko waaye amma li nga xamante ne moom moo aju si wàllu gëtt gi nag loolu nag xamuma ko gisoon nañ euh, tamit euh, ba tey Euh, maanaam euh, te loolu gis nañ ko ci riwaaya yi nga xamante ne maanaam ci ñetti euh, maanaam ci ñaari xadis maanaam ñaari riwaaya naka noonu gisoon nañu baabu yalbasu ahsana maa yajidu buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ne nit ki day sol li gën a rafet li nga xam li gën a baax ci li nga xamante ne moom la yore maanaam moom la am ci ay yére te gisoon nañ ci xadis sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ta'ala anhuma muy new nettali ci baayam Seydina Umar radiyallahu anhu ci yéere bi nga xamante ne muy yéere bu am bu sooy la bu mu waxoon ne na ko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jënd bi nga xamante ne ci la ko gis maanaam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko lii day innama yalbasu hadhihi man la xalaqa lahu fil axira maanaam lii day ki koy rek mooy koo xamante ne amul benn cër ci àllaxira loolu ginnaaw ga nag ñu daal di koy indil ay yére yoo xamante ne yére yu sooy la mu daal di ko cay sédd moom Seydina Omar radiyallahu anhu bi mu ko laajee yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ni ko mën nga koo joxe maanaam naka noonu mën nga koo jaay te loolu maanaam moom mooy nga jox ko ngir jigéen ñi comme li nga xamante ne noonu lañu gise woon ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna kon duñu ci gisee ni kon yëre yi gën a baax yi gën a rafet moom la ñu war a sol te looloo tax Seydina Omar radiyallahu anhu bu mu gisi yëre ba rafet mu daal di koy wax yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Euh, naka noonu loolu tamit euh, te maanaam euh, loolu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi buntu hadith boobu ci buntu bi gisoon nañu baabu siwaak yawmal jumaa wala boog tàmbali woon nañ ko mooy buntu sotti bisub ajjuma gisoon nañ ci hadith sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu bi nga xamante ne indi woon nañ ko ci jotaay yi weesu naka noonu hadith sayyidina Abu Hurayra radiyallahu taala anhu bi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa wax ne lawla an ashqa ala ummati la am aw ala naasi la amartuhum bis-siwaak ma'a kulli salaa maanaam ne budul woon bañ indi xeet maanaam xeetu coono ci sama xeet wi kon toon doon naa leen digal maanaam wala boog ci nit ñi doon na konoon toon doon naa leen digal ñu soccu ànd ak julli gu jot maanaam te loolu tamit bokk na ci li nga xamante ne moom lay teg tegtale maanaam day mm, tontu maam ne maanaam hadith bi day dëgëral waxu jumhur rahmatullahi alayhim te moom mooy hanafiye yi ak shafiye yi ak ñoom ñi nga xamante ne wax nañu ne maanaam bu ñu demee ba taxaw war a julli mënef naa socc amma fuqaha maliki rahmatullahi alayhim dañ koo sip ci jamono jooju euh, ngir ne dañuy wax ne amaan na nit ki euh, jam boppam maanaam mu génne deret si ñi ak yu mel noonu waaye xadis bii day dëgëral ne li nga xam ne moom mooy li jumhur wax moom mooy li gën a dëgër insha allahu taala ngir ne yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa wax ne ànd ak julli gu jot maanaam am na ci beneen riwaaya inda kulli salaa faf julli gu jot mu ne qaala maanaam te gisoon nañ tamit xadis bi nga xam ne moom mooy xadis sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu taala an bi nga xam ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne aksartu alaykum fi siwaak bëri na lool loo xamante ne moom laa leen di woon di wax maanaam di leen dénk li nga xam ne moom mooy wàllu socc eh, ak li nga xamante ne moom moo ci ajo te di leen maanaam te loolu day tegtale màggaay bi nga xamante ne moom la mbir moomu màgg te mu mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwalil kitaabi ilayhi haddathana Muhammad ibnu Kathir eh, te moom eh, rombon nañ ko rombati ko mooy Abu Abdullah al-Abdi al-Basri rahimahullahu ta'ala mu Muhammad ibnu eh, Kathir di waa di waa Basra rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a moom nag imam al-Bukhari mi ngi solo ci moom 66 hadith imam Abu Dawud solo na ci moom 136 hadith ñoom la nekk seen sëriñ waaye Eh, ay xadisam tamit ñu ngi ci kutubu sitta moom eh, imam al moom mi ngi génn adduna ci deux cent vingt-troisième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama comme ni nga xamante ne loolu la imam al Bukhari rahimahullahu taala wax ci moom eh, mi ngi dund quatre-vingt-dix ans te bokk na ci li nga xamante ne moom Eh, maanaam eh, da daan eh, fu da daan fu fuddan li nga xamante ne wala boog da daan diw li nga xam ne moom mooy bopp bi rahimahullahu ta'ala moom mu ne qaala qaala axbarana Sufyan te moom mooy al imam Abu Abdullah moom tamit comme taalibeem bi Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq as-Sawri ibn Sawr as-Sawri rahimahullahu ta'ala moom mi ngi gane adduna quatre-vingt-dix-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi add na cent soixante et unième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom tamit ay hadith am mu nekk imam bu mag boo du solo lu dul ci ku wóor ci ku dëgër mu nekk kon imam waa Kufa rahimahullahu ta'ala moom Abu Hanifa an-Nu'man ala al-jami' rahmatu min Allah wa ridwan an Mansur moom mu jëlee ci Mansur ibn al-Mu'tamir te moom mooy Abu Attab Mansur ibn al-Mu'tamir ibn Abdullah ibn Rabi'ah as bi tamit waa Kufa rahimahullahu ta'ala génn àdduna 132e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne wa Husayn te moom mooy sulami moom it waa Kufa ta'ala maanaam moom doomu baay la ci Mansur ibn al-Mu'tamir maanaam ngir ne euh, Mansur ibn al-Mu'tamir euh, maanaam baay taxu al-Mu'tamir euh, moom Euh, moom mooy yam maanaam euh, ngir ne euh, Husayn moom ibn Abdurrahman ma Abdurrahman moom ak al-Mu'tamir ñoom ñoo bokk maam ñoo bokk baay maanaam kon ñoom ñaar ñii moo tax moom ñoom foofu la bokk ñu nekk kon ay ñu nekk ay mbokk moom nag mi ngi gënee adduna ci lu tolloog quarante-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama Euh, naka noonu mi ngi génn adduna 136e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekkoon imam bu mag bokk ci a'immatul asar a'immatul hadith wal asar ay haditham ñi ngi ci kutubu sitta mu ne an Abi Wa'il te moom mooy al imam Shaqiq ibn Salamata Euh, Abu Wa'il la gën a euh, siiwee al-Asadi al-Kufi rahimahullahu ta'ala mi ngi gën a adduna benn at ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi ngi doon dund jamonoy Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam siqatul maanaam moom moom siqatul muxadram la maanaam taabi'i yu mag yi ñooñu noonu mooy ñi nga xam te ne fekke nañ jamono Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye jotuñu koo gis jotuñoo nekk ay sahaaba radiyallahu anhum ñooñu la ñu al-muxadramuuna moom mu muxadram la kenn la ci ñooñu moom nag mi ngi génn àdduna ci quatre-vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiisam nekk ci kutubu sitta mu ne an Xuzayfa te moom mooy al imaam Abu Abdullah sayyidina Abu Abdullah euh, Xuzayfa ibn al-Yamaan euh, te Yamaan boobu dañuy wax ne Xusayl la tudd dañuy wax ne Xasan la tudd dañuy la tudd ci ñeneen tamit moom euh, muy. Euh, kon euh, euh, radiyallahu ta'ala anhu moom muy waa Kufa al-Absi al-Kufi rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna ci 36e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci njëlbéenu xilaafa Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu moom nag musnadam ci buñ ko baaxee ba xadis la maanaam moom bëriwul ay xadis yu ci moom. waaye nag loolu moom la al-Kirmani wax rahimahullah waaye comme niñ ko gisee woon. imam euh, Cheikh euh, Cheikh Qutbuddin rahimahullah nga xam ne dafa sax imam Sahih imam al-Bukhari rahimahullah taala nee na fukki ak ñaari hadith moom la muttafaqun alayhi maanaam fukki ak ñaari hadith la amma li nga xamante ne mooy muttafaqun alayhi amma imam Bukhari wéetoo ci juróom-ñetti hadith imam Muslim wéetoo ci fukki hadith ak juróom-ñaar kon boobaa dañuy gis ne ëpp na ñaar fukki hadith li nga xam ne moom waaye daal ala kulli haal ci ñaar fukki lay wër-wërloo maanaam hadith bi matuñu wallahu a'lam euh, moom mu ne na wa mu ne kaana nabiyu kaana nekkoon na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam iza qaama bu daan jóg minal ci guddi maanaam loolu mooy ne maanaam bu daan jóg ci guddi ngir mën a julli mën a naafila ak yu demee nekk noonu mu ne yasuufu dafay daal di day day jonju faahu gémmin gi maanaam mooy da daan soccu loolu am na ci yeneen riwaaya mooy yasuufu faahu bissiwaak maanaam euh, ci soccu loolu nag li tax moom mooy ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi hadith bi fii maanaam moom mooy fegam soccu dañ koo bëgg ci jamono yi nga xamante ne moom mooy mboolem jamono yi jaamu yàlla yi te ajjuma amul lu ko gën a tedd ci jamono yi jaamu yàlla loolu moom moo tax imam al-Bukhari indi ko fii rahimahullahu taala waaye nag boo ko moo tax euh, laaj bi mënoon na nekk mais loolu ban rapport la am bu daan dugg di ak ñu naan bisub ajjuma dañoo war a soccu loolu moom ban rapport la am waaye rapport bi mooy loolu loolu mooy li nga xamante ne moom la ñu jotee wallahu a'lam euh, hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala inna ko hadith numéro 245 ak hadith numéro 1136 imam Muslim inna ko hadith numéro 255 ñaari yoon imam Abu Dawud inna ko hadith numéro 55 euh, imam euh, an-Nasa'i indi na ko hadith numéro 2 ak hadith numéro 1621 1622 ak 1623 imam Ibn Majah indi na ko hadith numéro 286 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko hadith numéro 23242 23313 23366 23415 23458 23461 kon dinañ gis nañu waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ suñu hadith bi ba mu des imam at-Tirmidhi rahimallahu al-jami' ne baabu buntu man ki nga xamante ne tasawwaka day sotti bi si waaki si sotti ghayrihi keneen maanaam mooy buntu sotti ci la tàmbali ba tey maanaam muy wax ne bu fekkente ne nit ki dafa yor soccam ba pare am keneen koo xamante ne moom dafa ñëw bëgg a abbu socc boobu maanaam ndax loolu war naa mën a nekk waaw wala déet loolu ak lan moom mooy la nga xam ne loolu moom mooy atteem moom mu moom lay leeral fii euh, loolu te euh, maanaam moom mooy tey bisu ajuma tamit su fekkente ne Euh, da ngaa amee euh, loo maanaam da ngaa bëgg a socc te gisuloo yow socc bi nga xam ne moom nga moom nga gis keneen mu am ko maanaam lool moom la am rapport ak bis ak julli ajjuma ji wala boog ñu ne kem dafa nekkoon rek ci wax socc ci bisub ajjuma muy leeral ay mbir yoo xam ne day wër-wër loo ba tey ci soccu mu indi bunt bi ak ana lan la ñu war a soccoo mu naa qaala mu isnaad al muttasil fi awwal kitaab li haddathana Isma'il te moom mooy euh, Abu Abdullah Isma'il ibn Abdullah ibn Abdullah ibn Uways ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi rahimahullahu ta'ala euh, mu nekk kon doom ci euh, ci jigéenu imaamu Malik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 mu ne qaala haddathani Sulaymaan ibn Bilaal mooy imam bu mag boobu rahimahullahu ta'ala di Abu Muhammad dañu ko wax Abu Ayyub Sulaymaan ibn Bilaal al-Qurashi at-Taymi rahimahullahu ta'ala di waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam moom mi ngi gane adduna jëmmi at boobu mu imaam yu mag yi mu gane adduna mooy 93 jàpp 94 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna 177 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekkoon ci jumaa Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam doon fa jàngale comme ni ko imaamu Maalik doon defee rahmatullah ala al-jamii' mu ne mu ne qaala mu ne mu ne qaala wax na Hisham ibnu Urwa te moom mooy ibnu Zubair ibnu al-Awwam radiyallahu anhu muy Abul Munzir dañ koy ramel Abu Abdullah wa Abu Bakr al-Qurashi al-Asadi al-Madani rahmatullah rahmatullah alayhi moom ñu ngi génn àdduna 61e année génn àdduna 144e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiisam nekk ci kutubu sitta mu ne qaala axbarani mu ne moom mu ne qaala Hishaam ibn Urwa moom mi muy wax na ne axbarani xabaare na ma abi sa baay mooy sayyidna Urwa ibn Zubayr ibn Awwaam ibn Khuwaylid ibn al-Asad moom mooy al-Asadi Urwa ibn moom tamit daatantal ma Abu Abdullah la moom mi ngi génne adduna vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn adduna quatre-vingt-quatorzième année muy at boobu nga xamante ne ci la borom xam Madina yu bari génne adduna moom ci fuqaha as-sab'a yi la bokk ci lu amul benn werante ci juróom-ñaari borom xam fiqh yu mag yooyu nekkoon madinatul munawwara ala saakiniha afdalus salaatu wassalaam nga xamante ne seen wax yi dañ daa buñ dëppoowee ci wax dañ naan waa madina lii lañ wax maanaam te seeni wax maanaam sayyidina Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu daf daan sukkandikoo ci seeni wax di leen di leen laaj seen li nga xamante ne moom mooy ay seen ay xalaat moom mu ne an Aisha mooy ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha al-Humayra as-Siddiqatu bintu Siddiq at-Tayyibatu bintu Tayyib Aisha bintu Abu Bakr ibn euh, euh, mooy Abu Bakr as-Siddiq ibn Usman ibn Amir ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taym ibn Murra maanaam foofu la bokk ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy Murra euh, moom muy muy muy muy Abu Ummu Abdullah radiyallahu ta'ala anha moom mi ngi génn adduna cinquante-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala moo ko jullee ñu ngi ko robte baqiyatul baqiyatul gharqad radiyallahu ta'ala anha moom mooy ki nga xamante ne moom mi ngi kon moom musnadam mooy deux mille deux cent dix xadis yoo xamante ne imam al-Bukhari imam Muslim dëppoo nañ ci cent soixante-quatorze xadis imam al-Bukhari wéetoo na ci cinquante-quatre xadis imam Muslim wéetoo ci soixante-neuf xadis ci xadis Sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha annaha qaalat nee na daxala dugg na Abdurrahman ibn Abu Bakr te moom mooy mooy doomu baayam moom maanaam maanaam ah, wala boog magam maanaam wala muy sayyidina Abdurrahman ibn Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhuma wa ma'ahu fekk mi ngi àndoon ak moom si waakun ak socc yastan boo xam ne doon na soccoo bi ji ci moom maanaam mu nekk koo xamante ne ah, doom maanaam Euh, boobu fekk sayyidat Aisha radiyallahu anha maanaam jamono ji yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama feebare feebaram bu mujj bi la ci bis bi nga xam ne mooy bisu altine bi bis bi nga xam ne mooy bis bu mujj bi mu nekk ci kaw suuf ci zahir maanaam noonu la maanaam xew-xew bii ci la amee woon Seydina Abdurrahman ibnu Abubakar radiyallahu anhu daal di dugg si maanaam ci biir néegi sayyidat Aisha radiyallahu anha bërëb bu sell boobu nga xamante ne foofu la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tëdd sallallahu alayhi wa sallam mu ne bi maanaam muy muy mu gis nag sayyidina Abdurrahman eh, ibn Abu Bakr radiyallahu anhu bi soccu mu daal di koy xool fa nasar mu daal di xool ilayhi ci moom rasulullah ndawal yàlla de sallallahu alayhi wa sallam ah, comme ni nga xam ne noonu la nekkee ci beneen riwaay mu ne fasta badda bi maanaam mu xool ko xool boo xamante ne daanaka da ko fixé maanaam nga xamante ne mooy xoolinu lii de bëgg naa ko faqultu ma ne ko loxo ñaan ko aatini jox ma hada siwaaq maanaam daf ko koo ne ko ndax ma jottali la ko mu daal di yëngal bopp bi fekk boobu man daanaka wax sax mënatu ko woon mu yëngal bopp bi ne ne waaw fa maanaam fa ashara bi ra'sihi an naam mu daal di yëngal bopp bi ne waaw maanaam nee na ma daal di koy jël ma daal ma daal ma daal di koy ne ko aatini hada siwaak jox jottali ma maanaam jox ma socc boobu yaa Abdurrahman yow ma Abdurrahman fa a'tanihi mu daal di ma koy jox fa qasamtuhu nee na euh, ma daal di koy fomp defar ko yëy ko fomp ma topp ma doxtuhu ma daal koy yëy naan maanaam ma daal di koy fomp na am na ci yeneen waaw mu ne fa tayyabtuhu ma daal di koy euh, euh, neexal maanaam def ci loo xamante ne ay ay xeeti diw wala yoo xamante ne day tax mu neex mu neex a soccoo maanaam mu mu ne loolu nag nee na fa fa fa summa madghatuhu ma ma daal di koy jëj maanaam loolu nag maanaam fi nga xam li nga xamante ne moom la ñuy def maanaam mooy wula la nit ki jot joxee soccu maanaam doo jël moom partie bi mu doon soccoo nga daal di koy soccoo déedéet da ngay daal di jël wëlbati soccu bi maanaam foofu boo abbee soccu jàmbur foofu noonu ngay def da ngay wëlbati socc bi maanaam loolu lañ ci mu wala boog nga damm ko maanaam dagg ko loolu bu boobaa nga daan koy socc luy bokk na ci liñ ci jàngee moom mooy ne socc dafa war a nekk loo xamante ne day nooy parce que loolu moom moo tax ñu mën koo doxalee nii naka noonu beneen bi ci des moom maanaam mu bañ a nooy tamit nooy boo xamante ne boo ko yëyee mu mu mu tasaaroo maanaam waaye dafa war a nekk tamit loo xamante maanaam day diggu mu teel li ci gën mooy awdul arak comme ni nga xamante ne noonu la nekkee sunna yeneen ci bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne moom boobu la daan soccoo mooy mooy bant arak boobu noonu la daan soccoo ba nga xamante ne dañ koo sax xaw a yemale maanaam bu ñu waxee siwaak rek xal yi ci bant boobu lay jëm waaye mënef naa soccoo yeneen xeetu bant yëpp naka noonu mënef naa soccoo li nga xamante ne moom mooy mboole mbir moo xamante ne dana setal gémmin te dana ko maanaam dindi tàqale ak li nga xamante ne moom mooy tilim tilim yi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekk allahumma ba mu des mu amee loo xamante ne dafa xaraam ci comme masalan tey bu doon dafa am pat boo xamante ne dañ ci boole woon ay xeeti euh, ay ay xeeti sàngara wala yu mel noonu wala yàpp mbaam xuux wala yu mel noonu loolu moom dafay daal di nekk loo xamante ne du dagan a jëfandikoo naka noonu nee na mu daal di maanaam bokk na tamit ci li nga xamante ne Eh, mu ne mu ne su mu ne fa aataytuhu ma daat koy jox rasulullah ndawal yàlla le sallallahu alayhi wa sallam fastan na mu daal di soccoo bi ci moom maanaam mu teg ci ne ci yeneen riwaaya nee na musuma gis yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam soccoo socc bu gën a rafetee ni mu def bis boobu maanaam eh, dégg nga wax woo fekk moom yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam mustanidun mi ngi aji sukkandiku ila sadri ci ma dënn maanaam loolu tamit bokk na ci li nga xamante ne moom mooy li ko yeneen borom bi subhaanahu wa maanaam moom moo tax foofu la waxee fi rafiqil a'la maanaam daal di génn adduna sallallahu alayhi wa sallam maanaam ci ah, rafiqil a'la moo tax sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha loolu bokk na ci jaloore mi man di mooy ne moom mooy ki nga xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci këram la génne adduna ci néegam non seulement ci biir néegam ci kaw lalam ba pare ci kaw dënnam la génne adduna maanaam ne digg maanaam loolu beneen bi beneen bi ci def mu ne dafa génn àdduna fekk sama tuflit ak tuflitam ñu ngi jaxasoo maanaam loolu tamit mu génnee ci àdduna bokk na ci maanaam loolu yëpp day tegtale ngëneel bu màgg gi nga xamante ne moom la am radiyallahu taala anha maanaam teyit loolu maanaam génn adduna googu mu génne adduna ci jamono ci maanaam sayyidatna Aisha radiyallahu loolu tamit borom bi subhaanahu wa taala daf ñu ciy junj ay mbir yu mag bokk na ci benn mooy ne sayyidat Aisha radiyallahu taala anha maanaam ne jaamu yàlla gi gën a mag ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam yàlla da koy tànnal comme ni mu ko waxee walal axiratu xayrul laka minal uulaa maanaam sa mucc daa iman mooy gën ci yow lu njëkk li moo tax tey loolu nag yàlla tànnal ko ko maanaam mu génn àdduna fekk ci dënnu soxnaam si foofu la nekkoon maanaam la tegoon bopp bi loolu kon mu nekk benn xeetu jaamu yàlla tam gu mag goo xamante ne ñu bari dañ koo sàggane ci xeetu jaamu yàlla ñaareel bi ci def mu nekk li nga xamante ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa ne maanaam maanaam def ne moom euh, sayyidatna Aisha radiyallahu anha ci bi muy génn àdduna fukki at ak juróom-ñett la amoon te fukki at ak fukk ak juróom-ñett mooy xajju maanaam mooy xajju comme yàlla mi nga xamante ne mooy aju sax di dund te dund yëpp ci dund dundam la tàmbalee beneen bi ci des moom mooy Aisha tur bi ci jëmmi boppam racine bi loolu la maanaam moo ci Aisha bi teg ci dund na maanaam Aisha maanaam mu nekk kon participe actif boo xamante ne day tegtale ak dund koo xamante ne maanaam dafa nekk ci koo xamante ne day sax ci dund loolu mu mel ne yeneen borom bi subhaanahu wa taala daf ñu ciy leeral ne yéen kat boo leen gisee sëy yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna ci kaw dënnu sayyidatu Aisha radiyallahu anha tublitam jaxasoo ak tublitam li muy tekki mooy bu fi jógee dem maanaam mooy jóge wu fi réellement mu ngi ci geneen dund goo xamante ne gu màgg la goo xamante ne moo gën a kawe encore te loolu dëgg la yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ngi ak ñun te du deñ di nekk ak ñun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye loolu tamit day wane màggaay sayyidatuna Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha wa ja'ala aliyal firdawsi maswaaha wa ma'waaha moom moom mooy ki nga xamante ne kon moom mooy borom jaloore yu kawe yooyu te ci biir néegam ci lañu rob yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu bokk na ci li muy tegtale moom muy gën ji bërëb bi mësa am ci diggante asamaan ak suuf ci diggante mboolem bërëb yi univers yàlla bind yëpp bërëb bi ci gën moom mooy néegu sayyidat Aisha boobu radiyallahu ta'ala anha te loolu noonu moom moo tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñu rob ko foofu la euh, dégg nga kon loolu euh, moom mooy maanaam loolu lay wane tamit comme ni nga xamante ne noonu la leeree ci bopp képp koo xamante ne ku xellu nga bi imam al-Bukhari dana ko indiwaat hadith numéro trois mille cent te nii mu ñëwee nii ci façon bii moom rek moo ko solo waaye nag imam waaye nag yeneen maam ci dinañ gis ne am na ñeneen ñu ko solowee neneen wallahu ta'ala a'lam mu ne baabu buntu li nga xamante ne yuqra'u def no ko jàng fii salaatul fajri ci jullik fajar yawmal jumaati bisub ajjuma maanaam jullik fajar nag waxoon nañu ne jullik fajar def na ko tegtalee def na ko tuddee jullik fajar def na ko tuddee salaatul subhi salaatul fajri def na ko tuddee tamit salaatul ghadaati comme li nga xamante ne noonu lañ ko gise woon li nga xamante ne nag moom la ñuy jàng kon jullik fajar ci bisub ajjuma mu nekk am njàng moo xamante ne ah, dafa rot ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te loolu yenente bi sallallahu alayhi wa daanaka da koo woon loolu ah, moom mooy ñaari saar yi nga xamante ni daañ ko gis inshaa allahu taala ci bunt bi kon lii bokk ci li nga xamante ne day wane ne yeneen bi sallallahu wasallam dafa am a maanaam lu mu baaxoo woon doon ko tari bisu maanaam àjjuma ci jullit fajar te it loolu ngir maanaam saar yooy li ñu lamboo ci ay maanaa ak ay ngëneel comme ni nga xamante ne noonu la amee luñ ci gis léegi inshaa allahu taala mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwal kitaab yi haddathana Abu Nu'aym te moom mooy al imam al Fadl ibn uh, Dukayn moom mi nga xamante ne uh, muy imam bu mag rahimahullahu ta'ala bi Abu Nu'aym al-Mula'i al-Kufi al-Qurashi rahimahullahu ta'ala di waa Kufa gane adduna 130e année génn adduna 219e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu nekk ko xamante ne imaam al-Bukhari lu bari la solo ci moom ndax solo na ci moom lu tolloog 190 hadith waaye imaam ñuy waaye ay haditham ñu ngi ci kutubu mu ne qaala haddathana Sufyan te moom Abu Abdullah Sufyan Sa'id ibn Mas'ud euh, as-Sawri rahimahullahu ta'ala gis nañ ko léegi mu ne an Sa'id ibn Ibrahim te mooy az-Zuhri Abu Ishaq dañ ko xam Abu Ibrahim Sa'id Sa'id ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf az-Zuhri al-Qurashi az-Zuhri rahimahullahu ta'ala moom mi ngi gën a àdduna cinquante-cinquième année génn àdduna cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiisam ñi ngi ci kutubu sitta an Abdurrahman maanaam mu bañ nga bañ nga jaawale ko ak ki nga xamante ne mooy maamam mu ne la Abdurrahman bi wa huwa ibn Hurmuz moom mooy ibn Hurmuz al-A'raj maanaam moom la ci jublu te mooy Abu Dawud moom dañ ko Abu Hazim wala Abu Muhammad Abdurrahman ibn Hurmuz ibn Kaysan al-A'raj al-Madani rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna 117 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi ci kutubu sitta an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala mooy sayyidina Abdurrahman Mustahran Dawsi radiyallahu ta'ala anhu am tane musnadam moom mooy cinq mille trois Bukhari imam Muslim dëppoo nañ trois cent vingt-six imam dëpp wéetoo ci quatre-vingt-treize hadith imam Muslim wéetoo quatre-vingt-dix-huit hadith nekk koo xam ñu ngi génn àdduna cinquante-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekk sahaaba ta'ala anhu bu mag koo xam ne Yonent bi sallallahu alayhi wa nekk borom borom jaral ngëneel yu mag yi comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon ci kitaabul ilmi foofu gisoon nañ fa ay jaloorem ak ay ngëneelam radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi moom annahu qaala mu nekkaana nekkoon na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u daan jàng fil jumaati ci julli ajjuma fii salaatil fajri waaye nag ci julli ci fii fil jumaati bisub ajjuma fii salaatil fajri waaye nag ci julli fajar alif lam mim tanzil as-sajda mooy suratu sajda muy saar boobu nga xamante ne moom mooy saar bu mag bi nga xamante ne day wane maanaam borom bi subhaanahu wa taala te euh, dañ ci ñëw léegi ne mu ne wa hal ataa ala al insani hiinun min ad-dahr ñaari saar yooyu suratu sajda 30 aaya la maanaam fanweeri aaya la mu nekk saar boo xamante ne eh, boo yeneen borom bi subhaanahu wa ta'ala daf cee leeral ay mbiru maanaam borom nit ki nga xamante ne maanaam doomu aadama li nga xam ne moom mooy cosaanu bindam ak it ne li nga xam ne noonu la borom subhaanahu wa ta'ala tàmbale bindu asamaan ak suuf si ak doomu aadama li nga xamante ne noonu la nekkee centre loolu yëpp bi nga xamante ne noonu la taxawee nekk xalifa nit ñi ci kaw suuf maanaam nekk xalifa yàlla ci kaw suuf ak li nga xamante ne noonu lay sujjootu doomu aadama maanaam ak xool bi nga xamante ne moom lay sujjootee maanaam ak yi nga xamante ne ñoom ñoo ci aju ak lii wër-wërloo ci yooyu aay saar boobu ci loolu lay wax amma saar tamit hal ata alal insaani tamit saar bi tamit ci yooyu mel noonu lay wax maanaam ne doomu aadama li nga xamante ne noonu la nekkewul woon dara borom subhaanahu wa taala amal ko mu nekk ki nga xamante ne moom mooy euh, mu mu melal ci tamit melo jaamukatu yàlla yu mag yi nga xamante ne dafa melal seen dund ci biir ajjana maanaam ajjanay zahir ak ajjanay batin maanaam ajjanay euh, euh, mooy jannatul zaxaarifi ak jannatul maarifi maanaam ajjana yi yi nga xam ne moom mooy xéewalu zahiri ak ajjana yi nga xamante ne moom mooy ajjanay xam yàlla ya borom bi subhaanahu wa taala melale leen ñoom ñooy xamante ne ba pare ibadullah yi la wax mooy jaamu yàlla yu mag yi ñooñu nag ñooy vrai xalifa yàlla yi ci kaw suuf dëgg dëgg ñooñu ñoom ñoo taxaw nekk jaamu yàlla nuru yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa wax tamit wàccu alquran ak li nga xamante ne noonu la wàccee ci ñoom te boo xoolee ci suuratu sajda wax na aaya yàlla yi bu ko bo buñ ko jàngalee ñi nga xamante ne ñoom ñooy jaamu yàlla yu màgg yooyu ni nga xam ne noonu la ñuy toroxloo sujjóot maanaam te loolu kon ñu gis ne ñaari saar yooyu am na lu ñu bokk bokk na li ñu bokk moom mooy ne day wane doomu aadama ni mu nekkee ci centre adduna bi ñaareel bi ci des moom mooy day wane te parce que suuratul euh, insaan moom mooy soixante-sixième suura te soixante-seize mooy kaw kawnu te maanaam mooy univers bi existence bi cosmos mooy abd tamit mooy jaam maanaam dëgg-dëgg jaam bi te maanaam kon bu ñu xoolee yooyu yëpp maanaam dinañ gis ne ñoom am na lu ñu bokk mooy ne nit ki moom mooy xalifa yàlla ci kaw suuf te moom mooy ki nga xamante ne li mu war a mooy jaamu yàlla te bala moo mën a nekk dëgg-dëgg ki fi taxawal yàlla nekk vrai jaam bi nga xamante ne ci yàlla rek la toroxlu di dund xam xam maanaam zahir ak baatin yi nga xamante ne lépp ci noonu la ko borom bi subhaanahu wa taala bëggee ci moom nammee ci moom la ko laajee te moom muy muy mu nekk koo xam xamante day taxawee alquran te bu ku tudd alquran tudd sunna maanaam nga xamante ne kon yooyu maanaam nga gis ne Euh, loolu la te loolu noonu moom lu mu jotee ak bisub ajjuma ba yenente bi sallallahu alayhi di tàmmu di ko jànge bis boobu mooy ne waxoon nañ ne ajjuma ci la maam ci la borom subhaanahu wa ta'aala bindee maam Adama ci lañ ko dajalee moom maam Adama te ci la duggee ajjana ci la génnee ajjana ci la wàccee ci kaw suuf maanaam ngir taxawee nekk xalifa yàlla ci kaw suuf te yawmal qiyaamati ajjuma lay taxaw maanaam yooyu yëpp kon day tegtale maanaam li nga xamante ne moom mooy rapport bi nga xamante ne moom la saar yoo yoo lay amee ak ak ak bisub ajjuma wallahu a'lam maanaam xadis bi imam al-Bukhari dina ko indiwaat xadis numéro 1068 imam Muslim indi na ko ñaari yoon xadis numéro 880 imam euh, an-Nasa'i indi na ko xadis numéro 955 imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 823 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro 9561 ak dix mille cent deux kon nañ gis ne waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko moom des imam Abu Dawud ak imam at-Tirmidhi rahimallahu al-jami' euh, kon ñu yam foofu allah taala léegi buntu bii di ndax beneen buntu la boo xam te ne day wax ay ci wàllu charte ak yu mel noonu te waxtu wi fi mu toll nii wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa